a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu azza wa jalla fi suurati fussilat wala suuratu sajdatil mu'min wala suuratul masaabih ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim ilayhi yuraddu ilmu saa'a wa maa taxruju min samaraatin min akmaamihaa wa maa taxmilu min unsaa wa laa tada'u illaa bi'ilmihi wa yawma yunaadiihim ayna shurakaa'ii qaaluu aadhannaaka maa minnaa min shahiid kon suñu boroom di wax ci laay bi nga xam ne mooy ñeent fukk ak juróom-ñaar fii mooy fi nga xam ne fi la juzu bi fii nii la waroon a yem mooy ne fii la woon léegi nag ñu jëloon la de te mooy benn page kese moo ci des mooy manoon nañu yem sax ci saar bële ci suuraa bi ne foofu la ñuy yemal juzu boobu aay comme que ci fussilat bi la moo taxoon ñu jël bopp saar bi kon suñu boroom ne ilayhi ci moom yu raddu la ñuy delloo ilmu saati xam-xamu saakañ lay xew ci boroom bi lañ koy delloo tax taxruju ak lépp loo xam ne mooy génn min samaratin ci ay meññeef min ak akmaamiha di génn fa nga xam ne moo leen muur mooy bu ñuy focc di génn lépp loo xam ne fruit la fooytéef la fa muy jóge di génn ngir ñor ngir génn loolu borom bi moo moom la delloo xam-xam boobale dee wama tahmilu min unsa ak lépp li nga xamante ne nii moom lay moom lay ëmb min unsa ci jigéen wala tadon ak li nga xamante amul dara loo xamante ne nii moom lay teg mooy moom lay wasin illaa bi ilmihi dara génn ci lu dul ci xam-xamu borom bi yii nii yépp xam-xamu yawmal qiyam li nga xam ne mooy génn ci meññeef yi ndax dina baax wala dina dem ba ci biir yàqu waaye tamit li nga xamante ne moom la nit ki di jur est moom li mu doom ci biir waaye est bu génnee dina dundam dina dund loolu lépp wala tadaw ak tamit li nga xam ne moom lay wasin illaa bi ilmi lu dul ci xam-xamam la ne moom borom bi wa yawma yunaadihim mu ne te bés bi nga xam ne la ñuy woon ak yéefir yi naan leen ay na muy yawmal qiyaam ay na shurakaa yi waaye yéen ana ñi ngeen xam ne ñoom ngeen ma doon bokkaaleel ci àddina qaalu yéefir yi ne ko aadan naaka ah borom di ñu lay xamal ke ne ne maa naa min shahid di la yëgal di la xamal ne maa minna tey de ñun amuñ min shahidin kenn koo xam ne man naa seede ne moom lañ doon jaamu de tax lañ doon jaamu dañuy deñ ci ñoom ñoom it ñu deñ ci ñoom de comme ni ñu ko gise woon wa dalla anhum mu daal di sànku wëllif leen maakaanu yad'una min xablu lañ doon jaamu lu jiitu moom da leen di bañ sànku daal di neen du nangu sax ñu xam leen mooy ku nekk ci ñoom du nangoo xam keneen ki même bu dee ay matt la dañuy jéppi yéeféer yi bu dee nit ku baax moom dalay jéppi te de façon doo ko gis waaye bu dee ab yéeféer la boo xool la koo xam ne moom ab naafiq la wala koo xam ne moo doon toog naan may yàlla wala ñu koy jaamu mu neex ko moom it du bëgg ne gaa yi moom lañ doon jaamu ñuy xuloo mu ne tax mu ne wa dalla anhum mu sànku wëllif leen daal di neen maakaanu la nga xam ne nekkoon nañ ci àddina yaduna doon ko woo di ko jaamu min qablu lu jiitu wa dhannu mu leer leen du ñu njort de déedéet wa dhannu mooy wa ayqanu tey àllaxira fii ma lahum waay foo jaar dinañu tàbbi safara de mu ne laa yas amul insaanu min du'aa'il xayr suñu boroom ne laa yas amul insaanu gis nga nag nit ki nga xam ne mooy yéeféer bi moom dool di moom du désespéré wu du ñàkk yaakaar mukk ci ñaan loo xamante ne mooy ñaan yiiw mooy ne bu amul dara da gis mooy même yéeféer yi naan ate gëmuñu dara gis nga bu ñu ñàkkee dañuy fexe di def dara naan way way jë jë même bu musiba ñëwee dañuy tudd yàlla te nee nañu gëmuñu mooy ne moo tax bu ñu soxlaa nekk ci xat yoo xamante ne nii seen biir xol dañuy tudd seen boroom tabaaraka wa taala moo tax ñoom duñu ci désespéré wu duñ ci yokk de ci yokkat ba di di di ñaan li nga xam ne mooy yiw xéewalu àddina way borom bi bu baaxoon dina la sant wa idaa massawu sharru waaye bu dee nag safaan moo ko laal mooy lu metti fekk mu nekkoon ci aafiya lu metti dal ko fa ya nga gis ko mu nekk koo xam ne day saalit nekk koo xamante ne xanuutun day ñàkk yaakaar ci yërmandey borom beeg li nga xam ne mooy ne wala in adaqnaahu te bu ñu ko mosalee nag rahmatan defal ko nag ay xéewal yërmande tukkee ci man yoo xamante ne ay xéewalu àddina min naa tukkee ci man min ba'di darraa ginnaaw ba nga xam ne ay lor-lor ay ñàkk goo xam ne da koo daloo nag mara la ko loo xamante ne nii mooy ab feebar bu ko dal wala boog loo xam ne neexul massatu boo xam ne laaloon na ko suñu waroo indil ko xéewal ginnaaw gi la lay def danaan la yaqulan na danaan wat naa ne moom muy wax danaan hada man la mooy yoon yàlla newu ci sama effort bopp la yàlla wala boog mu naan yàlla xamoon na ne manul woon a demel dul nii ndax damaa jàmbaare mamaa adunnu ta man mii sax moom jàppuma te yaakaaruma kase an a saa jàppuma wa maa adunnu saa te jàppuma ne saa di yawmal qiyaam qaa'ima dina taxaw wala in ruju'tu ta bu ma delloo ilaa rabbi ca sama boroom inna lii dëgg-dëgg man de dinaa fa am indahu fa am al husna lu rafet rek laa fay jële muy laa fay am lu mel nii koy gisee insha insha allahu taala suñu boroom ne fala yubayyi fala nunabbi anna alladhina kafaru bima amilu mu ne dinañu xabaare xelséf nañoo xabaar te wat naa ne dinaa xabaare ñi weddi woon yàlla bima amilu ci liñ doon jëf fii ci ay ñaawteef ci kaw suuf wala nudiqannahum te wat naa ne dinaa leen mosal min dinaa leen mosal min adabin ghaliz ci mbugal mu tar mi yawmal qiyam mu ne wa idha an'amna 'ala al-insani bu ñu xéewalee ki nga xam ne mooy nit koo kële di yéefar boobale aarada day dummóoyu jàpp ne ne mbir mi mbiru boppam la wana a bi jaanibihi mu daal di dandu ci wel wat wàllam nga nag sori li nga xam ne mooy ku koy woo ci lislaam ak ku koy woo naan ko fàttalekul boroom bi nga xam ne moo la xéewal da koy sori wa ida massahu sharru waaye bu dee nag ak ñàkk ko dal wala loo xamante ne du lu rafet du lu neex ci moom fa du du'a in arid nga gis ko nag moo dàq ñaan gaaral ay ñaanam yooy yooy mbir yi moom boroom bi boo ma defaloon lii dinaa la gëm qul suñu boroom ne waxal leen in kaana min indillah waa alquraan jii nga xamante ne nii bu dee te moom lool mooy li am mooy ci borom bi tabaaraka wa taala la jóge summa ginnaaw gi kafartum bi yéen nit ñi ngeen wedd ko man adallu ana kan moo gën a sànku mi man huwa ci ki nga xamante ne nii fii shiqaaqin dafa nekk ci ak mm, ci xotteeku nekk ci ak wuute ba ngi din ngoo xamante ne nii ku sori mooy ki nga xam ne dafa lànk dakkandaare alquran ne mukk du ci dugg waa kooku noonu nekk ci wuute di wuuteeg alquran di wuuteeg dëgg kat moo ko gën a sànku ginnaaw ba ko alquran dikkalee mu ne sanurihum ne sanurihim ayatina wa xelséef nañ leen a wan dinañ leen wan suñu mandarga yi nga xam ne mooy wane kattanu borom bi tabaraka wa taala man manam nag sañ-sañam fil afaq ci gox saw suuf si dina leen ko wan yéen mbindeef yi wa fi anfusihim waaye yi yéen nit ñi dinaa leen wan mandarga yuy wan ne man borom bi tabaaraka wa taala lañ war a jaamu xattaa ba nga xam ne ba yatabayyana lay leer lahum ñeel leen annahu ko ne alquran ji alxaqu mooy mooy dëgg gi nga xamante ne nii moo tukkee ci borom bi tabaraka wa taala waaye dina leen ko wan yooyu màndarga yooyu ci gox yi ak seen bopp ba ni mu leen di leere que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg gi nga xam ne moom la fi borom bi indi moom ngeen waroon a topp te mooy ki jaam bi ma leen yebal de awalam yakfi mu ne ndax doyul bi rabbika awalam yakfi bi rabbika ndax doyul ngir sa borom annahu ko ne moom ngir yéeféri gëm ko annahu ko ne moom ala kulli shay'in ke moom borom bi ala kulli shay'in ci lépp shahidun ku ko fekke la ku ko teewe la dee ala innahum ala waawee ala leen innahum gis nga yéeféer yii fii dañoo nekk ci sikki sàkka dengi ci dajeek seen boroom loolu gëmuñu ko ñu ngi ciy sikki sàkka alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innahu dëgg dëgg gis nga moom moomale